ci xew-xew yi màgg yi nga xam ne ñoo xew ci at mu njëkk mu njëkk ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu agsee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam xew-xew yooyu ñu ngi ci woon ci euh, mashru'iyatul adhan muy yoonalu li nga xam ne mooy nodd euh, walillahi la wal minna ci jataay bi weesu gisoon nañu ahkaamul adhan muy àtte yi jëm ci wàllu al di noddu euh, gisoon nañu defoon nañu tuur bi waaye am na yu ma fàtte woon voilà ndax dama ko fàtte woon dañu dégluwaatee fii laa gis ni am na ay question yu bari yu tourne autour de nodd yoo xam ne dama koo fàtte woon euh, ndax dañ ne woon tey dañuy tàmbal dañuy continuer euh, wax ci iqaama muy iqaam laata ñuy julli euh, après def tarjama Seydina Abdullah ibn na ibn Abdi Rabbi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaye am na lu ma junjoon ci jataay bee weesu mais dama ko fàtte mooy est-ce que noddu noddu pour julli rek lañ koy def walla déet xam nga waxoon nañ ko ba tuddoon sax yeneen yi mais dañ ñëwoon dinañ ci ñëwaat loolu dama ko fàtte woon waaye tamit daal noo fàtte woon ci wàllu nodd gi euh, mooy chart nodd bi nga xam ne pour julli la pour julli ñetti façon la yoo xam ne war nañ ko gis ci kanam léegi ni incha allah waxoon nañ yenn yi ci jataay bii weesu que ne noddu dañuy noddu ngir julli ngir woote yëgle duggug waxtu ji jotug waxtu ji waaye dañuy noddu ngir ku juddu doom ju juddu ñu noddu ci nopp bi waaye tamit nit dina yoonal nañ nga noddu bu dee pour dàq shaytaane yi euh, léegi ci yi ñu fàtte woon avant ñuy ñëw ci lii mooy euh, ana yan julli lañu yoonal ñu nodd ci en d'autres termes pour mu gën leer est-ce que julli farata yi rekk lañu yoonal ñu nodd bu ñuy bu seen waxtu jotee walla boo julli comme julli ci iid iidul fitri est-ce que euh, korite julli yooyu ñuy julli korite ci yoor yoor gi est-ce que julli ci noddam ji mooy est-ce que nañ ci nodd nodd gi nga xam ne moom lañu gis walla tabaski walla salaatul istisqa muy baaw naan jullit baaw naan euh, loolu buñ ci àggee dinañ gis ne bokkul ak baaw naan niñ koy defe suñu tradition yi di ko defe du lislaam loolu la jàngal wër ci pénc mi ñi nekk ci àll yi léeg-léeg dinañ xam baaw naan euh, euh, ñoom en général nag niñ ko xamee bokkul ak li lislaam di wax ndax dañuy wër après ñu sol ay kii yu te góor ñi sol yére góor ñee sol yére jigéen ñi sol wala ñu sol ay déguisement yu xaw a après yuy wër ci pénc yi comme que ay pénc yu bari mooy composé dëkk bu mag walla ca pénc ma ñuy wër di tëgg ko euh, euh, euh, bu mbaay ka rumbaay ka xumbaay tey wër nag di tëgg ko daw di ndax dañuy baaw naan baaw naan dañuy baaw naan xaw ma uppaale jëli xaw ma xam nga ne lislaam <laughs> lislaam jàngalewul boobu de salaatul istisqa <laughs> mooy jullit baaw naan voilà est boobu noonu jullit baaw naan dañ ciy nodd nodd gi ñu xam wala déet wala mooy loolu wala boog naafila rek ma ñëwoon doon naafila fajar wala kii ci guddi gi est-ce que bu ma jógee pour naafila guddi damaa war a baaw damaa war a naa euh, mën naa ci nodd mooy am naa possibilité pas war mais est-ce que am naa possibilité nodd ci est-ce la wala boog bon bëccëg gi ma ñu ki <laughs> yor yor yor ak yooyu yu baax yooyu naafila yooyu est-ce que mën naa ci ñëw ne ah man nag léegi ni may def mooy damay nodd d'abord euh, loolu mooy laaj bi loolu tontu bi mooy la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañu këne noddu noddu moom dañ koo yoonal ngir julli juróom yi nga xam ne ñooy farata tisbaar euh, bu ma tàmbalee tisbaar nag loolu war nañu xam tontu bi lu tax ma tàmbalee tisbaar te waxuma fa yàq loolu gisoon nañu ko bu dee fàttewuñu li nga xam ne moom lañ jotoon a jàng li nga xam ne euh, aqiba sabihatul isra gisoon nañ ca yonent bi alayhi ci euh, al isra wal mi'raj voyage nocturne bi ak euh, bi mu demee Jérusalem euh, gisoon nañu ne ca suba ba ba mu ñëwee ba Seydina Jibril di ko jiite julli bi mu ko njëkk a jiite mooy ban julli mooy julli julli tisbaar loolu moo tax euh, ñu njëkk ñu njëkk a tàmbale naan tisbaar mooy yooyu noonu julli farata yooyu di juróom lañu ko yoonal bi di njëkk tisbaar loolu la yoonal nga nga xam ne nodd waxoon na nga ak teeg yooyu euh, tàkkusaan timis gee fajar jeex na ñeenti juróomi julli yooyu lañu yoonal lool boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañu te tamit dëppoo nañ ne comme julli néew wala julli witar iidéeg yooyu non non loolu kenn du ko ñëw di taxaw naan dangay nodd comme ni ñu xam kon loolu leer na euh, moo tax léegi yow mais waa jumhur boobu loolu noonu ñu dajaloo moom fan mën nañ ci am dalila ñu ne la waaw Seydina imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi dafa solo ci saxiix bi ak imaam abu daawud as-Sijistaani ci sunan bi ak imaam abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawratan Tirmidhi muy imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ala al-jamii ñoom ñetti ñëpp dañoo solo jële ci Jaabir ibn Samura di Seydina Jaabir nekkoon saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom gisaguñu tarjamaam ak seeguñ ci mbiram Seydina Jaabir am na Jaabir bu ñu gisoon Jaabir ibni Abdillah mais ban ibni Riyaab <laughs> voilà oo gisoon nañ ko Jaabir Jaabir yi dañoo ibn Abdillah waxoon nañ la bi ñuy ibn Riyaab ñaata lañu woon ñi tudd Jaabir ibn Abdillah kese kese kese jaabir doomi abdillah ci saxaaba yi radiyallahu anhu kii nag jaabir ibn samura radiyallahu anhu moom mu ne sallaytu ma'a rasul ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-iida ghayra marra wala marratayn bi ghayri adhaanin wala iqaama mu ne moom Seydina Jaabir ibn Samura radiyallahu taala anhu wa arda mu man de julli naa ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam al-iida jullit iid muy tabaski korite iid al-fitr iid al-adha ghayra marra lulul yoon wala marra tey loo xam ne du benn du ñaari yoon pour wax lu bari jullit man yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye bi xayri adaanin julli iid yooyu amul woon nodd wala iqaamat amul woon iqaam kon loolu ci yu faratey rekk lañu ko yoonal am na nag façon julli yoo xam ne dañ ciy wax as-salaatu jaami'a comme lañ waxoon loolu nga xam ne moom la imaam al-Hafiz waxoon ne moom la imaam Sa'd ibn Sa'd daal di woon solo ci marasilu Sa'id ibn al-Musayyib yi ne avant ñu yoonal euh, julli bi yëpp Seydina Bilaal radia Umar euh, ibn al-Khattab radiyallahu ne tey ñoo kenn kon mu woote ci julli mu ne jamono jooju noonu as-salaatu jaami'a lañ wax boobu am na ci yeneen i naafila yoo xam ne ci lañu ko yoonal ma mais pas yëpp mais ñun li ñu intéressé fii mooy nodd moom kon ci juróomi julli rek lañu ko yoonal léegi nga ne ma waa ah, taxawal taxawal ngaa génn foofu tee nga maa leeral rek benn yoon léegi xam nañ ne noddu c'est pour cinq julli obligatoire yi yi nga xam ne capital fondamental lool côté boobu moom waxoon nañ ko ca ba ñuy wax ci wàllu julli ca ginnaaw isra wal mi'raj walillahi hamdu wal minna léegi nga ne ma waa léegi yeneen yi moom te nga ma cee leeral ñu ne la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañu wute ci as-salaatu jaami'a boobu kañ lañ koy wax imaam ash-Shafi'i rahmatullah moom dafa ne moom dafa liy madhabam mooy ne bépp julli boo xam ne duñu ko noddal comme nodd bi ñu xam te yooyu pour juróom yu farata yi la mën nañ cee wax as jaamia julli mooy nañ dajaloo ngir julli dajaloo ngir julli ah mooy bépp julli léegi nag loolu ah, Hanaabila rahmatullah alayhi ñoom dañ ne ah, ñun d'accord nañoo wax jële mais suuf dañ koy tënk ñoom ñu ne daal bu dee salaatul iid kusuuf istisqa loolu mën nañu koo def kanta xanafiya yeeg maaliki yeey rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ci kusuuf rekk lay nekk kusuuf mooy éclipse bu amee éclipse solaire wala lunaire loolu ci wax benn bi mooy kusuuf ak xusuuf yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah bu ñëwee ci wax ko bar dund yonent bi alayhi salaatu nga xam ne suñu borom gis nga ni muy tuuti noonu nga xam ne yàggul 63 ans buur yàlla ak fi ñu ko yónnee à l'âge de trent neuf ans quelques ak i mois mooy quarante ans yu manqué six mois bi ñuy gis ci gént ndax ci loolu la commencé woon boo fàttale ko wax yu ci gént la commencé wa kaana laa yaraa shay'an illaa bu xëyee mbir mi day mel ni ka falaq subh leer nañ comme suba du xar comme ni nga ko gisoon ci xadiisu sittatuna Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaha gis nga loolu noonu mooy gis ko ci vingt-trois ans wam yooyu nga xam ne ci lañu ko yónni ci la nekk euh, Makka li su surtout bii ñu toll suñu boroom gis nga da ci mooy yi possible yi nga xam ne day xew ci jaww ji ci atmosphère bi nga xam ne day laal dunduk nit yépp suñu boroom te ñu war koo xam ci wàllu naka bu xewee nan la ñuy réagir lan mooy nekk taxawu taxawu euh, euh, euh, taxawu naka la jullit bi taxaw ci kanamu loolu lan lay réagir ak lan ban acte lay def yooyu yëpp yonent bi alayhi suñu borom dëxëñ ko def mu xew ci dundam moo tax bu ñëwee ci wàllu al ak al éclipse solaire ak lunaire bu boobaa insha allah dinañ ñëw ci loolu ak naka lañu koy jullee ndax ñun moom léegi tendance bi mooy gars yi léegi da ngay topp yor say jumelles naan commencé boo di toppandoo ñi nga xam ne kuffaarun la ñuy yéeféer lañu alors que yow sa diine daa am lu mu la wax ko yooyu nag insha allah bu jotee lu jot yomb insha allah bu ñu ci àggee Euh, ñoom kon maalikiyee xanafiyee yeeg maalikiyee rahmatullah alayhi ñoom dañ ne ci kusuf rekk lay nekk euh, loolu foofu lan lañ ci wax ci nas yooyu as-salaatu jaami'a loolu mooy li nga xam ne moo ñëw ci euh, li nga xam ne mooy wuteeg boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi tarjeex beeg yooyu insha allah bu ñu àggee ci yooyu mooy ban moo gën a ak ci yan ngéeñ yan ci yooyu ci façon julli yi exactement la am asab la ñëw terment salaatu jaami'a buñ ci àggee insha allah dinañu ko jub léegi loolu benn la woon boo xam ne dama ko fàtte woon mooy ci julli noddu ci yan julli lañu ko yoonal euh, beneen boo xam ne dama ko fàtte woon muy ci chartu noddu muy duggu waxtu mooy nit du noddu mooy yii nag wax naa la sànq ci début bi kenn la lii ñun ñu ngi traité noddu bi nga xam ne pour julli la traité wuñ noddu bi nga xam ne moom lañuy def ci nopp liir bi loolu bokkul ak yii ñuy wax kenn du la ne charte boobu mooy duxulul waxtu ban waxtu mooy dugg <laughs> ban waxtu mooy dugg non lii pour julli la julli juróom yi mooy nit du noddu avant heure. moo tax dafa bokk ci charte condition nit ki mën a dem ci jàkka ji muezzin bi nodd noddukat bi waxtu yu jot mooy ne bu dee dafa nodd avant waxtu wi euh, kooku noddam baaxul noddu boobu duñ ci duñ ci bàyyi xel comme comme euh, waxtu wi jotul nag tekkiwul quatorze heures quart bi ñu xam Sénégal waxuma lool de mais quatorze heures et quart li ci ëpp Sénégal mooy fekk na tisbaar jot lu ci bari une heure et demie la tisbaar waxtu yi di dugg waxuma rek li ñuy taf noonu ah mooy waxtu yi dugg ndax bu dee waxtu yi réellement une heure et demie la le tisbaar jot waaye moom euh, comme que ñun quatorze heures et quart lañ def waa ji ñëw noddu une heure quarante cinq kenn du ne ah baaxul ndax waxtu yu jotagul ndax quatorze heures et quart lañ def wala boo quatorze heures pile la après quatorze heures et quart ñu war a taxawal déedéet kooku noddam baax na ndax noddu na ci waxtu wi te kooku te loolu nodd boo koy def mooy ci début waxtu wi mooy da ngay ci biir waxtu yi ci début bi ngir wan nit ñi que ne waxtu yi jot nañu waajal loolu mooy charte bi nga xamante ne nii moom lañu yoonal noddu charte bi nga xam ne condition bi nga xam ne balaa ñu te noddu lool la mooy waxtu yu dugg dugg léegi nag képp koo xam ne par exemple ñu ne une heure et demie le tisbaar bi ci normal heure normale léegi waa ji ñëw noddu une heure vingt sept wala une heure vingt neuf kooku noddam baaxul ndax lan dafa noddu avant waxtu wi te loolu dina gën a bu dee heure fajar ak timis pour ñi nga xam ne dañuy woor ndax boo woo gis nga boo fi noddee avant avant timis comme li ñu waxoon ci bii weesu nit dog yaa dog kooram te comme que yaa dog kooram moom moom non moom kooram yàqul kenn du ne ko ah non léegi yow garaawul comme que defoo ci dara non amul loolu bu ñu ñëwee ci hukmu siyaam kon as-sawm nga xam ne insha allah ci at mi ci tegu mooy ne bés bu loolu amee euh, euh, ci deuxième année bi lañ ko yoonal buñ ci ñëwee tamit dinañ def comme ni nga xam ne moom lañ baaxoo def euh, mooy insha mooy ne nit ku comme nit ku ñëwoon montre moom xamul ban heure le timis xam nga léeg-léeg mu dal la nga toog pourtant am nga sa logiciel yéeg am nga sa yi am nga waxtu yéeg yépp mais nga toog euh, sa téléphone sori la nga toog naan mais waxtu wi tey timis ban heure la après fekk nit ki dafa woor moom mu jàpp ne timis bi comme que démb gisoon na ne démb timis bi euh, euh, dix-neuf heures la woon kon moom mu ne xam naa tey affaire bi Euh, kon dix-neuf heures war a doon balee ji léegi fekk dafa woor dix-neuf mu jël tàndarma ji dhahaba euh, dhama'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajr euh, insha allah rek yëy tàndarma ji mel ni fayeen boobu rek ni ko tëll dóor mu daan wala ngomeen boobu rek dóor mu daan après jekki ba pare rek dégg dégg azan azan bi naan basik bi di di di sonné di di nodd deux minutes après ndeke vingt quatre la woon kooku kenn kooku moom moom mooy kooram yàqu na kooram yàqu na te la koy fay euh, léegi jëlal contraire bi contraire bi mooy waa ji da doon xëdd waa da doon xëdd di xëdd di xëdd sawaay euh, ne démb lii la mooy même raisonnement bi euh, fajar bi six heures la woon démb kon tey six heures la war a doon euh, muy lekk di lekk ba six heures après non avant muy lekk dem xool affaire bi vérifier ndeke cinq heures cinquante-huit la woon mooy ne leer na ko ne kon moom deux minutes yi doon lekk ba six heures mooy ne kon moom da koo lekk ci la kooku Euh, euh, euh, ci biir koor bi la kooku tamit kooram yàqu na kon mooy ne mais sa koor yàqu na nag kenn waxu la léegi kon nag bul kon man ngaa continuer añ ndékki ji li def koy continuer mais da nga koy fay jour boobu voilà bon léegi léegi waaw kay julli lañ doon wax mooy ne mooy ne gis nga ndax waa ji bu noddee noonu comme timis mu nodd avant heure waa ji wooroon lekk koor waa ji yàqu na mais comme que moom dafa dépendre ci kii moo taxoon yonent mi alayhi salaatu wassalaam Allahu mu ne woon al al al mu'adh wal mu'adhdhin ki nga xam ne nag noddukat la al imaanu al imaamu imaam bi euh, euh, taw taw taw euh, dañ ne woon noddu fichier bi US tawfiiqiya non tawqiifiya loolu sabqu lisaan la juumte la mooy euh, euh, euh, lapsus la du tawfiiqiya tawqiifiya ibaadatun taw tawqiifiya mooy boo xam ne nii mu ñëwee lañu koy defe yonente bi alayhi salaatu salaam nii la ko jàngale noonu lañ koy defe mooy bi ñuy wax ci noddu kene doo ñëw di tàmbal naan astaghfirullah astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kaana ghafur non non loolu taw fii du taw fii taw fii xiya mais taw fii fiya taw xii fiya mooy dañu ciy taxaw ci ni nga xam ne noonu la ñëwee noonu lañ koy defe duñ ci yokk duñ ci wàññ ku yokk ci suñu mbir mi daal foofu warat la yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxoon ku fi indi ci suñu mbir mii di lislaam bi indi fi maa laysa lu ci bokk foofu warat dañ la koy delloo nu mu gën a gaawee di la koy dool kon euh, léegi kon liñ doon wax mooy noddu da ngay noddu ci wax début waxtu wi mooy doo noddu avant ba mu des ci juróomi waxtu yëpp ba mu des fajar ba mu des fajar lan moo tax fajar ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne laa yamna'anna laa yamna'anna ahadukum adhaanu bilaalin min sahuurihi fa innahu yu'adhdhinu bi layl li yarji'a qaa'imukum wa yuqidha li yarji'a qaa'imukum wa yuqidha naa'imukum mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne lan moo tax fajar nekk exception ba nit noddukat bi mën naa noddu fajar avant heure bi ñu ne ndax yonent mi alayhi salaatu wasalaam moo ne laa yam na an ahadakum adanu bilaalin bu ngal la waay bu mu tere kenn ci yéen mooy koo xam ne day min saxuri ci xëddam bu kenn ci yéen doon xëdd dégg Seydina Bilaal di nodd fajar ngeen bàyyi seen xëdd ndax Bilaal nodd na déedéet ndax kat fa innahu yu'adhinu bi layl bi muy nodd guddi gi des na lool mooy euh, guddi gi day des moo tax fajar xam nga guddi gi moom bu desee mooy fajar jotam ndax fajar comme ni ñu ko gise woon bi ñuy wax ci julli yi waxtoom délimité woon nañ ko euh, euh, ak julli yépp ñaata la ak wute yi ci boroom xam-xam yooyu defoon nañ ko mooy il faut fajar gi xar walla muy al fajru muy fajar bu dëggu gi boobu moom bu fajar boobu xaree mooy fajar jot na mu mu ne nag Bilaal nag moom day noddu ci guddi day noddu fekk guddi gi des na kon nag képp ku ko dégg di xëdd war a woor bul arrêté ndax fa innahu yu fa li lan moo tax muy nodd heure boobu li yarji'a qa'imukum ñi nga xam ne day leen a fekk ñu ñuy julli dinaa fi la guddi ñooñu ñu xam ne ah noddu bilaal gii dañuy wan ne léegi fajar jot bu fekkoon may tari saari gudd nekk rek ci naa fi léegi masha allah masha allah léegi nag ni ngay def mooy yow da ngay commencer nag nga jeexal sa ràkk boobu witar bu ko defee ndax léegi fajar jot mooy bu noddee tuuti la ñuy teg Seydina Ibnu Ummi Maktum daal di nodd mu ne moom dafay nodd ngir li yarji'a qa'imukum ñi nga xam ne taxaw di julli ñu wa ñu gaaw mën a finaliser witar seen witar jeexal seen naafil waaye wa yuqidu na'imakum wa yuqidu mu yee yeewu te yee ki nga xam ne mooy day nelaw kii nelaw mën a yeewu waajal di ko déggee mu jóg waajal dem dugg ci wanag wi waajal ngir julli fajar pour wa day wane ne kon fajar rek nga mën a noddu avant gisoon nañ ko tamit ci ki wu ci saxiixayni Abdullah ibnu Umar bi ko bi weesu inna Bilaalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina wala hatta yunaadi ibnu ummi Maktum mu ne bilaal de yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne bilaal yu azinu day nodd bi laylin ci guddi fa kulu kon yéen ñii xëdd lekk leen washrabu loolu nag mooy ku ku mu neex nga bañ a xëdd ah mais moo gën moo tax fii fa kulu du loo xam ne farata fa kulu ku bëgg a xëdd lekk leen washrabu ngeen naan hatta ba keneen ya tam yu azina wala yunaadi ci lay nodd ibnu ummi maktum di abdallah ibnu ummi maktum kon gis nañ ne kon lool la mooy fajar ñaari nodd la avant ak bu waxtuy duggee léegi waa ji nag buy nodd bu boobaa yonent bi alayhi salaatu wasallam ci xadiis yi ñu la waxoon am na ci benn riwaay dane Seydina Abu Mahdura radiyallahu ta'ala anhu ne ko boo ñëwee xam nga gisoon nañu façon xadi euh, noddu imam abu mahdura mi kooku léegi xam nañ kan mooy abu mahdura même bu dee defaguñ tarjama mais xam nañ ko du ko léegi inconnu ci ñun euh, radiyallahu taala anu ndax moom faut attendre Hunayn booba insha allah te Hunayn huitième année bi ñu ngi ci première année waaye loolu jafewul borom subhaanahu wa yal nañu ko fàttale te ñu tal ko te man ko te continuer ci léegi mu ne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu ko jàngalee loolu da ne ko nag bu dee fajar boo ñëwee fajar boo nee hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala al falaah hayya ala al falaah mu ne ko na ngay salaa xayrun minan nawm as-salaatu xayrun minan nawm allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah mu wax ko lool xadiis boobu defoon na taxriij waxoon nañ la asxaabu sunan ak imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ñoom ñoo ko solo eh, loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne ko fa in kaana salaatu subh bu dee nag bu dee suba la mooy noon dal ni ma la wax ni mais bu dee suba qul da nga wax as-salaatu xayrun min an-nawm julli moo gën nelaw as-salaatu julli xayrun moo gën min an-nawm ci xaran yi nuur awaa ah, jóg leen waa jullil buur yàlla ñaari rakk julloog leen jullil borom bi subhaanahu wa taala ñaari rakk assalaatu julli ji xayrun moo gën minal nawmi yi loolu nag ci fajar nga koy wax léegi euh, léegi loolu kañ nga koy wax ah, bu njëkk bi wala bu mujj bi euh, li gën a dëgër insha allah mooy ne ci bu njëkk bi la mooy bi nga xam ne moom ngay noot moom noot bu njëkk bi nga xam ne moom ngay noot avant waxtu yi ci fajar ndax lan yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ne Seydina Bilaal moo ne te te loolu te affaire bii du ci xadiisu Seydina Abu Mahzura rek da ñëw de mooy moom lañuy ñuy woowe ak taswiib ak taswiibu ak tas abata sa ak taswiibu ci fajar loolu mooy as-salaatu xayrun min an-nawm as-salaatu xayrun min an-nawm loolu dañuy woowe taswiib loolu du xadiisu Seydina Abu Mahzura bi rek la ñëw ñëw na ci xadiisu Seydina Bilaal ak Sa'd al-Qurad ak Seydina Abu Hurayra ak Seydina Ibn Umar ak Nu'aym an-Nahham ak Sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anil jamii waaye nag seeni càll la yee ci de yiñ la wax bu abu bu bu bu seyna Nuaym bi ak an-Nahham ak seyna sayyidatuna Aisha ak Abu Mahdura radiyallahu taala anil jamii yooyu ñoom ñi nga xam ne ñoom seeni sanad ñoo ci gën a dëgër moo gën yi weesu ndax yi ci bari yi ëpp moom amul benn boo xam ne bu Seydina Bilaal beeg yooyu yëpp amul benn boo xam ne mucc nga ci wax ci boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullahi alayhim waaye boo leen boolee day wéral gis nañ xadiis Abu Mahduura bi rek doyoon na waaye yii dañ koy gën a feddal léegi nga ne ma euh, am na loo doon wax sànk ne mooy kañ la nga ne li gën dëgër mooy ci bu njëkk bi euh, ndax lan yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañ ci xadiis yu ñu wax sànq que ne Seydina Bilal euh, xam nga euh, léegi lan moo tax problème bi soulevé wu mooy ne euh, waxul bi muy wax Abu Mahdura ak yooyu mooy dafa am ci xadiis yoo xam ne waxuñu gis nañ dane ko rek bu dee fajar nga wax lii mais neewu ko ci premier wala ci deuxième. am ci xadiis yi la wax sànq yu bari yooyu yi la wax ñoom a Nu'aym an-Nahham sayyidatu Aïsha sayyidina Bilal Sa'dul Quraz Abu Ma'zura am ci yoo xam ne dañ boobu tudd nañ ne bu njëkk bi la amul nag benn ci yooyu boo xam ne dane ci bu deuxième bi la kon loolu lu muy wane que ne taswiir bi di as-salaatu xayrun min an-nawm as-salaatu min an-nawm loolu ci bu njëkk bi la lan moo tax te xikma bi foofu la muy sagesse bi ndax suñu bo euh, yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis yi ñu wax sànq Bilaal day noddu avant heure bi mooy ci guddi gi li yuqida naa'imakum wa yarji'a qaa'imakum ngir mu yee ki nga xam ne doon mu yeewu kon kay kooku di nelaw lañ naan as di yow wi nelaw xamal ne julli moo gën sa nelaw yi nag bu waxtu wi duggee muy deuxième bi boobu moom yeneen façon nodd yu ñoo yem sans tafwid lii nag insha allah mooy li nga xam ni moo gën a dëgër te tafwid nag euh, muy loolu muy as-salaatu xayrun min an-nawm as-salaatu loolu moom ci jullit fajar rek la ci li gën a dëgër loolu jullit fajar kepp kepp kepp kepp kepp la même bu dee ne am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme lenn ci xanafiya yeeg shafi'i yi que loolu mën nañ koo def ci isha ndax waxtu la woo xam ne nit ñi dañ ciy nelaw ñenn dañuy sonn di nelaw surtout jamono yi nga xam ne dañ doon bay ñi yor seeni gàtt dañ doon sonn ñëw bu ñuy toog di xaar julli fa lañ doon nelaw leen ne comme tatajaafaa junubuhum boobu anil madaaji' euh, euh, li mu doon wax décrire loolu dañuy toog di xaar julli di nelaw loolu nag këne loolu kon mën nañ koo def ndax ñooñu dañ leen di mais loolu insha allah loolu noonu jëlewuñ ci yonent bi amul benn yoon buñ fenn fuñ jële ci yonent bi alayhi salaatu doon na ko def moo tax loolu moom bidaa la gën jege te tamit kenn du ko def mooy fajar rek lañ koy def euh, wallahu taala alam euh, loolu benn affaire la am na tamit loo xam ne ci ñu nga xam ne dañ ko fàtte woon ci wàllu noddu mooy euh, noddukat bi ci wàllu noddukat bi mooy ne sopp nañu waa buy taxaw buy buy nodd mu taxaw loolu mooy sunna ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la waxoon bi laaj xadiis tey nag abdul alhamdulillah abdullah ibnu umar ibn al-xattaab itam ne ci saxiixayni tam gisoon ko bii paase bi mu ne ndax duñu yónni kenn duñu wax kenn mu dem nodd yonent bi alayhi salaatu salaam ne Bilaal qum yaa Bilaal jógal fa naadi bis salaa jógal yow Bilaal kon loolu day wane ne taxaw mooy sunna ki nga xam ne day nodd mu taxaw voilà mais nag bu dee ne waa ji noddukat bi dafa am problème manula taxaw ndax bu taxawee ah manula taxaw kooku mën naa toog bu boobaa mën naa toog euh, am na nag ñoo xam ne dañu ko si complètement que ne non loolu daal taw bi moom mais mooy ne taxaw bi moom loolu mooy sunna bi bu dee nag manu ko bu boobaa mën na toog insha allah wallahu taala alam léegi euh, bokk na tamit ci ñu sopp ci noddukat bi mooy buy noddu mu jublu penku mooy mu jublu xibla bokk pas penku ndax penku ça dépend fi nga nekk euh, mooy nga jublu xibla xibla bi nga féete xibla bi booy nodd loolu bokk na ci li nga xamante ne ni dañu koo sopp te dama ko fàtte woon euh, bokk na tamit ci yi nga xam ne moom lañu sopp ci noddukat bi mooy mu jël loxoom yi baaraam yi baaraam ñaari baaraamam yi dugal ko ci nopp yi ndax lan abu xadiisu seydna abu juhayfa radiallahu taala anhu wa ardaa xadiis euh, na nag bu gudd euh, boo xam ne imaam at imaam ahmad ak imaam at ñoom ñoo ko solo muy xadiis bu wér dane euh, dama gis ra'aytu bilalan yu'adhdhinu wa yaduuru wa yutbi'u faahu haahuna wa haahuna wa isba'ahu fi udhunayhi mu ne man Abu Juhayfa fekk dafa Makka la woon euh, histoire am la bu bu bu siiw sax nee na bi ma ñëwee ma gis mu gis yonent ma a saar sax yére yu rafet yi mu soloon ak yooyu fekk doom dafa àndoon benn délégation du ñëw foofu ci ak géej yooyu nee na ma bi ma gisee Bilaal nag di nodd nee ma gis bi nodd bi jotee Bilaal di nodd nee ma gis Bilaal yu addinu muy nodd waya duuru muy mais bi muy nodd day day day mooy fi taxaw day jàkkaarloo day jàkkaarloo xibla waaye day jublu xibla bi après buy nodd day day mooy day tourner day taxaw jàkkaarloo xibla mais di def di di yëngal bopp bi di féete nii di mooy di def le tour ya duuru mooy comme koo xam ne day mais nag du ko ñëw rek def bu gaaw comme kuy geesu day jóge de comme mu jóge de droite ñëw ba droite di droite di dem gauche bopp bi di demaat jógewaat foofu di demaat comme buy nodd allahu akbar allahu akbar di tourner walla bopp nga en même allahu akbar allahu akbar tourner ba beneen côté bi di tourner di def moom yaduuru wa yutbi'u faahu haahuna wa haahuna mu ne képp mi ñëw di tourner mooy muy def comme ni ma wax noonu génne ji na côté bi yow côté bi biñ koy def nag mu ne ñaari baaraamam yi mu ngi ko defoon lan euh, ci li nga xamante ne nii mooy ci biir nopp yi voilà di def nopp ci biir ndax loolu day gën a tax nit ki gën a wax ci kaw loolu nag léegi doone euh, léegi comme que affaire yi am na mu mukabbiru sawti muy micro yi kon jaral ko non loolu daal mooy sunna mu alam mu ñàkk dugalal sa nopp de doxal sunna voilà al ittiba'u xayrun da'iman moo gën toppal sunna lan la lay lan la lay wàññi nga jël say baaraam dugal ko ci biir même bu dee ne man nga ne illa bi li taxoon tax tax bi moo doon ngir mu gën foor te loolu xam nañ ni nit bu bëggee ñu gën koo dégg day taf nopp yi gën a mën a yuuxa ndax moom bu dee taxul nopp yi mën na ko mën na gën a fort man na fort ci moom la mu wàññi bañ a yuuxu ci kaw ndax day meet ci yi mais loolu lépp mën nañ ne li gën mooy nga def loolu te loolu mooy sunna loolu euh, benn la euh, mu am beneen affaire muy ne nit ki noddukat bi man nay tourner loolu benn benn façon la walla nopp muy muy tourner bopp bi bu dee ci lay wax hayya ala salaa bu nee hayya ala salaa comme muy julli jàkkaarloo qibla bi wax hayya ala salaa bu ñëwee ba hayya ala salaa mu féetale bopp bi ci wàllu euh, fi nga xamante ne ni mooy euh, nu ngi tudd droitam après bu paree foofu mu daldi hayya alal falaax mu daldi koy def côté euh, gauche am mooy mu tourner bopp bi côté gauche mel ni koy geestu ne ni geestu côté droite ba pare ne hayya ala salaa hayya mu tourner côté droite côté gauche ne loolu mën na ko def tamit ndax lan ndax bi nga xam ne muttafaqun alayhi la bu Abu Juhayfa biñ la wax mu ne man gis naa Bilaal mooy même jour boobu la mu ne fa ja'altu atba'u faawu min haahuna wa haahuna bil adaan mooy ne am na mooy gis nga ñaari yi presque benn la mooy am na ñoom dañ leen dañ leen da da mooy ci lépp nodd bi yëpp lay def noonu di tourner côté bi di tourner côté bi di tourner am ñu ne loolu da koy def ci hayya ala salaa ak hayya ala falaa mais nag da fekk c'est euh, da jublu xibla bi loolu lu am solo la loo xamante ne ni <coughs> dañu ko fàtte woon léegi euh, ñu ñëw nag kon j'espère que fàttewu ma leneen j'espère que fàttewu ma leneen wala sax bu ma fàttee leneen sax amaana sax loolu ñoom jaru euh, li ñu gis euh, saw sa yàq fii naa insha allah léegi nag mu des noddu noddu noddu wax nga ñu ne nodd dañ koo yoonal ngir julli voilà gis nañu yooyu léegi nee nga ñu waxoon nga ñu ko que ne nodd tamit dañ koo yoonal ngir ki nga xam ne ku juddu la ñu ne la waaw ndax li nga xam ne loolu fu mu tegu li imaam at-Tirmidhi daal di solo bi mu ko solowee mu ne xasanun saxiix hada xadiisun lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu bon la saxiixun bu wér la lan la solo muy xadiisu abu raafi radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam adhana fi uduni alxasan ibn ali hiina waladatu faatimatu radiyallahu taala anha bissalaam mu ne man abu raafi' de radiyallahu anhu gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam addana mu nodd fii udunil Hasan ibn Ali bi mu nodd ci euh, nopp doomam ji di sëtam bi di Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib asadullah al-Ghaalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kay nga def lool xiina waladathu Faatima ba ko as-sayyidatu Faatima sayyidatu nisaa'il alamin ahlil janna mooy sangul jigéenu àjjana sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anha wa arbaha eh, mu ne moom ba mu nekkoon soxnaay sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ba mu juree ba mu wasinee ba nga xam ne ci la jur kii sayyidatu as-sayyid sayyidu Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu moom gis na yonent bi Abu Rafi mu nodd ci noppu kan Seydina Alxasan di doom yi Seydina Ali bi salaa nodd bi salaa mooy nodd julli di ñu xam loolu euh, waxoon nañu bi ñuy def tarjuma kan Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma ken li jëm ci ahkaamul nodd li jëm ci ak tey ku juddu aqiqa beek yooyu yooyu yépp tur yépp tudd meeg yooyu yépp incha allah dagg karaw yeeg yooyu yépp incha allah dinañ ci ñëw bu ñuy gis bu ñu ñëwee bay gis juddu seydina alxasan ibn ali radiallahu taala anhuma wa ardaahuma kon loolu benn la ci façon loo xam ne dañuy yoonal noddu ci loo xam ne du julli muy nit ku juddu liir bu juddu bu ñu koy tudd mu nodd fii beneen boo xam ne yoonal nañ ci nodd mooy ngir dàq shaytaane ngir dàq shaytaane loolu dañ cee yoonal nodd ngir dàq shaytaane di iblisul la'in a'adana allahu min al-ghururi wa kulli euh, fajirin min al-ghurur yàlla ñu buur yàlla daal di musal ci iblis mi nga xamante ne nii ak mbonam feeñ na te leer na te bon na te leer na te te na way ak képp koo xam ne ab lu la ab faajir la ab kaccoor la te ñoom ay waraatekat yi nga xam ne waraate rek lañ fi nekk loolu pour dàq iblis xam nga bokk na pour dàq iblis iblis mooy nga noonu loolu moo tax moo tax moo tax waaw waaw akbar waaw akbar eh, dinañ ci ñëw léegi léegi loolu loolu moom fu mu tegu muy loolu fi mu tegu mooy xadiisu eh, eh, kii Sahl ibn Salih dane sama baay daf ma yónni ilaa bani xaarisa fan lañ dëkkoon madinatul munawwar banu xaarisa moom xam nañ leen tudd nañ leen fi ci ñooñu mu ne sama bàyyi damaa yónni ci waa banu xaarisa qaala nee na wa ma'i ghulaamun lana bi may dem maa ngi ànd ak benn booy mooy benn jaam xam ne ñun ñoo ko moomoon nee na bi ñuy dem noonu fanaadaahu munaadin min haa'itin bismi nee bi ñuy dox ngir dem ci yónneentuk suñu bàyyi sama baay ànd ak suñu jaam boobu rek nee na am ñu jekk rek dégg ku woo jaam bi ci turam la jaar ab benn baat comme bu doon Moodu Ndoy la doon waaye ngay dox dox rek jekki foo xam ne gisoo fa kenn nga jekk rek dégg ko na la Moodu Ndoy <laughs> bari na ñoo xam ne wala ko waxee dañuy àbbu njool mi moom keroog la ñuy mujjee jaar foofu ne nee na fa naadaahu munaadin min ha'itin ci benn tool ci benn tool bu ñu romb ah, loolu mooy ci àll bi xaw na àll tuuti ndax seen kër yi da doon am àll bi rek léegi la ngay dox euh, di dem benn kër boo xam ne dangay am tool yooyu romb tookóor yi nekk ci ci ci ci nga xam ne soriwuñu euh, kër yi nekk ci ci wanag yi foofu ci biti euh, kër yi ñoo xam ne dañ fay bay ay mboq ki dugub ñoom seen ci ñu xam àll bi waaw nee na ñu nekk waa ji daal di koy woo am mu dégg benn baat bu ko woo jaar ci turam nee na moom mu xool mu dem ci tool bi xool xool xool gisul kenn nee na nag bi ñuy bisee ma daal di koy man Sahl ibn Salih moo wax ko sama baay mu ne ma law sha'artu annaka talqa hadha lam ursilka lam ursilka bu ma xamoon ne de lu mel nii dina la dab dina la dal ci sa yoon wi ci dina am ci sa yoon wi kon doon kon duma lu yoon mu ne ko walakin idha sami'ta sawtan fanadi bis salat ne ko boo déggatee loolu lu mel na wooteel ci julli mooy noddal noddal noddal la ko noddal fa naa di bis salaat noddal noddal mu ne waaw noddal ndax lan fa inni ndax man saalih euh, sami'tu aba hurayra dégg naa sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne yuhaddithu an rasulillah muy nettali di jële ci yonente bi alayhi salatu wasallam annahu qaala kaana yonente bi alayhi salatu wasallam nee na inna shaytaana ida nuudiya bisalaati walla walahu xusaas mu ne lii mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne iblis shaytaane de bu ñu noddee bu ñu noddee julli day daw walahu xusaas mooy day ngelawal foofu yépp ngir bañ a dégg nodd bi moom shaytaane noonu lay def ngir bañ a dégg nodd day ngelawal foofu yépp ba nga xamante ne nii ngir du dégg fenn waay foo xamante ne nii waaye waa mu ngi koy mu ngi koy nodd waay ngir bañ a dégg lool kon pour wan la ne la seytaane nodd da koy dàq loolu moo tax euh, xadiis bi xadiis bi euh, imaam muslim moo ko solo rahmatullah alayhi léegi euh, lii nii day wane ne kon seytaane day daw bu déggee noonu te loolu ñëw na ci saxiixay ni tamit xam nga fii riwaay bi dane wala huwa xosaas al mooy ak duraat mooy ngelawal day ngelawal foofu yépp ngir bu mu ko dégg te xadis boobu ñëw na ci muttafaqun alayhi ci beneen ci lafzu duraat mu ne yonent bi alayhi salaatu nee na ba léegi muy xadiis seydna abu hurayra mu ne idaa nuudiya lissalaa adbara ash-shaytaanu wa lahu duraat xatta laa yasma'a at-ta'ziin allahu akbar fa idaa qudiya an-nidaa aqbala xatta idaa suwwiba bis-salaa adbara xatta idaa qadaa at-taswiib aqbala xatta yaxtura bayna al-mar'i wa nafsihi yaquulu uzkur kada uzkur kada lima lam yakun yankur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi de alayhi salaatu wasalaam nee na idhaa nuudiya lis-salaati adbara ash-shaytaanu wa lahu duraat mu ne bu ñu noo wootee ci noddu adbara ash-shaytaan shaytaan day wane ginnaaw di daw ndax bëggu la dégg noonu Ah, loolu nag boroom xam-xam yi dañu wute ci lu tax seytaane di daw nodd bu déggee nodd rek daw euh, wax yi bari mais am na ci benn buñ ci wax rek lañ ci wax benn benn benn insha allah ndax xam nga gisoon nañ ci xadiis euh, semaine bi ci jataay bii weesu këne euh, na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bi mu waxoon taabi'i boobu ne ko yow dama laa gis nga bëgg àll bi ak julli boo fi nekkatee boo nekkatee foofu julli jot noddal ndax du dégg sa nodd sa baat ni mu kawee kenn du dégg nodd bi in jinnun du jaagante ni jinne wala ins wala nit wala shajarun moo xam garab wala xajarun muy kii wala moo xam donju ban lu la dégg amul dara lu lay dégg lu dul ne dina la seedeel yowmal qiyaam que ni ah buur yàlla kii déggoon naa ko muy nodd am nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne li tax seytaane di ngalawal ngir bu foor boo xam ne nopp nit ñi duñu ko dégg <laughs> euh, wala du n'importe qui yoo koy foor ba tax du ko dégg ba pare nag dal rek naaw fees ngir bañ koo dégg lu tax ndax day bañ ñu bu yawmal qiyaamee day bañ a seedeel ab jullit lu baax waaw waaw gis nga noon Iblis. inna shaytaana lakum aduwwun fattaxizuuhu aduwwan innamaa yad'uu hizbahu liyakuunuu min ashaabi min ashaabi sa'iir suñu boroom ne gis ngeen lakum aduwwun gis nga shaytaane mi noonu la pour yéen jullit na ngeen ko xamaa ah. léegi ndax moom gis nga noonam gim doon fattaxizuuhu non seulement nañ ko xam ni jàpp leen ko noonu comme ni leen jàppe noonu xam ne gis nga innama yad'u hizbahu gis nga partem inna hizba shaytaani ala ñii ñooy xisbu shaytaan istahwada alayhim shaytaan fa ansaahum dhikrallah waaw dafa ñëw surplomber toog ci seen xol yi moom ko di ci def al waswaasul xannaas di ci souffler ay yu bon xam ne nit ñoo xam ne dañuy toog rek on va interdire le voile à l'université on va interdire le voile mooy ne dañuy toog loo xam ne ñépp ci d'accord ñu jekki rek indi ko mooy ne dañuy toog mel ni daa am wahyun min ash-shaytan bu ñuy am tout le temps ngir yàqal l'islam loolu moo leen neex buñ toogee ba def loolu nga foog ne pare na ñu jekki waat toog ba ci yàgg non c'est la démocratie xam ngeen ne fii on est des mais on est laïcs Euh, léegi toog ne bon ay julli yii dañu war a interdire di defar ay di uy ut ay place yu ñuy jullee ci biir entreprise ak yii parce que fii fii kii c'est ñépp ko bopp booy nit booy julli c'est une affaire privée dafa war a dem mooy ne ñoom buñ paree foofu ñu demaat mooy ne duñ masataay ndax kat ndax moom gis nga xisbam boobu istahwada alayhim shaytaan shaytaani moo nekk ci seen xol yi piim leen noot leen di leen def loo ñoom ñu mel ni ay xuuf maa ñàpp ay guñow ay marionnette yoo xam ne c'est Iblis qui les fait bouger ci merci ñu nekk à la merci de Iblis mu leen di def looloo kon mu ne innama yad'u hizbahu te nag ñoom nag xamuñ ne gis nga yooyu ñuy def noonu iblis moo leen di woo di leen woo ci yooyu ñu jàpp ne lu baax la bu ñu paree rek dem ci beneen xamul ne da di woo li yakunu ngir ñu bokk ñoom min ashabis sa'ir na xam na ne ci waa safara na xam na ne moom safara la jëm te neewoon na borom bi la ughwiyannahum waat naa ne gis nga doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam moom moom rëcc na seen maam ji moom rëcc na ndax maralu ma ko dara yonent la alayhi salaatu wasallam suñu borom ko protéger kii rëcc na mais gis nga doomam wallahi gis nga euh, descendance la ughwiyannahum waat naa ne dinaa leen dinaa leen ñoom ñépp lay sànk ñépp gis nga ni mu bone ci jaamu bi yàlla bañ koo seedeel yawmal qiyaam que ni mas na koo dégg tax mu ngarawal bu foor tël daa pare daal di ba sori mu ne nag bu defee loolu adbara shaytaan idaa nuudiya lis-salaat bu <laughs> uh, ko wax ci xadiis bu ñu noddee adbara shaytaan shaytaane day wane ginnaaw wala hoo dora mu daal di ngelawal foofu yëpp ngir ngir bañ e, kii kay dégg dara xatta la moo tax xatta la asmata bi mu bañ koo dégg wax nañ la benn ci xikma yi te foofu lañu yem ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci boo ci bëggee am lu leer boo demee ci ñoom e, boroom Umdatul di kan imaam Badruddin al-Ayni wala ñoom imaam an-Nawawi imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Fath di nga fa gis ak shurahul ahadith yi euh, dinañu boo fa demee di nga ginaam yu yaatu léegi mu ne hatta la yasma'u at-ta'dhib fa idha qudiya an-nidaa boo bu ñu paree nag bu bu noddukat bi ne laa ilaha illa Allah rek Iblis ñëwaat. bu ñuy pare rek akbar hatta ya huwa bis salat bu ñu jëlee nag ci iqaama bi mooy commencer iqaama allahu akbar allahu akbar boobu lañ war a ñëw après war a ñëw après boobu noonu ko commencer rek akbar mu dawal hatta ya qudiyat tasbih bu ñu ci paree rek akbar mu ñëwaat commencer nag bu ñëwee lu muy def di jax-jaxal nit ki di dugal ci xel mi yaxtira baynal mar'i wa nafsi di dox diggante nit ki ak boppam mooy ak julleem ji muy def daal di ciy nekk di ko préoccupé ci leneen naan ko lu ko def naan ko yàquwul naan ko ci xel mi uzkur kaya day fàttali mooy nag aw mooy nit da toog am pour solution problème boo xam ne doo ko mën a résoudre mais bu julli jotee allahu akbar iblis agsi mais saa loolu li nga doon xalaat xalaataat ci tuuti ak te mu ñëw nga nekk ci di xalaat ba doo xam ban sa waa ji bu paree moo tax mu ne danaan ko ut ko kada fàttale ko lii bu paree ci loolu mën a ko fàttale